bismillahi irrahmani irrahim alsalaatu wassalaamu ala rasulillah wala alihi wa saxbihi wa man wala amma bacdu fa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fi surati albaqara bacda acuudu billahi min alshaytaani arrajim wa ida tallaqtumu nnisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bimaarufin aw sarrixuhunna bimaaruf wala tumsikuhunna diraaran litaataduu wa man yafcal dalika faqad zalama nafsahu wala tattaxiduu aayaati llahi huzwa wadkuruu nicmata allahi calaykum wama anzala calaykum min alkitaabi walxikmati yacidukum bih wattaqu allaha waclamuu anna allaha bikulli shayin calim suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy ñaat téeméer bi ak fanweer ak benn ne wa idaa tallaqtum ba léegi mu ngi nekk ci ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne day fase mu ngi wax ci loolu le waxoon na ba ñu doon gis ak talaaqu marratan ak yi jëmoon ci yoo yële ak ci li nga xamante ne xaraamal gi nga xamante ne ni moom la boroom bi tabaaraka wa taala daldi xaraamal li nga xamante ne moom la ñuy wax baar yëgoo loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal kon suñu boroom ne wa idaa tallaqtumu nisaa ne yéen nag góor ñi bu dee da ngeen a fase seen soxna yi jigéen ñi fa balagna ajalahunna ñu daldi jote la nga xam ne mooy seen idda ku nekk ak iddaam loolu waxoon am na luñ la ci fàttali woon ci jotaay yee ñu génn waaye ku ci bëgg am lu gina yaatu te gina matale walillahi alhamdu wal minna day dellu fañ bañ koy gis ca suuratu talaaq kon nag mu ne bu dee matal nañ seen i dagoo gële fa amsikuhunna bi ma'ruf na nga leen loolu mooy lan ki ki nga xam ne dese na it dag boobu mu am voilà mooy yow koo xam ne danga koo fase mooy benn wala ñaar nga xam ne dese nga yow dese nga ay bal ndax at talaaqu marratan mooy kooku fekk idda gi jeexul ba jeex tàkk loolu sa soxna la man nga koo jëlaat loolu la naan nag bu dee nag ñoom dañoo jote seen balaax na ajalahunna mooy ñuy jege seen seen seen àpp ba parce que bu dee mat na ah, euh, mu mu mat ne tekk moom boobu moom yàggaaye yam da ngay postuler ji waat comme ni ñu ko waxee woon voilà fa balax na bi mooy muy waaja mat ndax bés bu ko matee rek waaw mooy yow du toute façon fa am si ko woon na bi dootul mënatee nekk par exemple koo xam ne dafa amoon ngir mu gën a leer boo xamante ne nii dafa amoon benn soxna boo xam ne da koo fase par exemple première fois léegi xam nga am na lan sa salaasata xuru li nga xamante ne mooy ñetti mbërëg wala ñetti mbërëg yoo xam ne daf caa set ba gis ci set ñetti yoon léegi nag moom ba mu defee loolu mu fase benn yoon ndaw si gis mbërëg gisati mbërëg gisati mbërëg ci ñu ne ay mbërëg lañ ba ñetti yi ba mu jeex kooku moom de toute façon mooy loolu nee na tip léegi moom après bu bëggatee day postuler jiwaat comme nam defoon ba muy takk noonu la lay defaat léegi nag moo tax fa ida wa ida tallaqtumun nisaa mu deena da ngeen a du fase ñi nga xam ne ñooy soxna yi de fa balax nañu daal di ñuy waaj a jot ajalahun nañuy jote li nga xamante ne mooy seen àpp ba si li nga xamante ne nii mooy seen it iddagoo gële di waaj a jeex fa am si amsikuhunna suwaa ngeen téye leen ndax seen soxna lañ ba léegi bu boobaa mooy ne yow baax na bi ma'rufin ci njekk nag aw sarrihuhunna wala nga yebal leen mooy nga wacc leen bi ma'ruf ngeen wacc leen bi ma'rufin ci njekk lépp ci njekk la dee mu ne wala tumsikuhunna dirara mu ne nag bu leen leen fi téye nag di def li nga xamante ne saabu bu idda bi waaj a jeex rek nga jëlaat ko voilà ne man non man kay sawaay tey rek yow faam tey nga am problème yow xamoo ma sax léegi man ni may def lenn la mooy ne fase naa la léegi nag mooy ñetti weer yi ñetti wanaan xuru yi wala ñetti eh, moo xam xayd yi mbërëg yi mooy idda bi balaa ma ne man du ma la kii ci ci début bi de damay bàyyi ba idda bay waaj a jeex ma ne jëlaat naa la bu ma la jëlaatee ba ngay yaakaaraat demaat ba ca biir ma ne waat fasawaat naa la bu ko defee nga war a toogaat yeneen trois mois yooyu tudd yeneen trois xayd mooy ay mbërëg wala ay ay lapp bala ngay kiiwaat voilà loolu nag la suñu borom di tere naan wala tumsikuhunna te bu leen leen nag ci kër mooy bàyyi leen yéen daal léegi moom la doon wax fa tadaruha kal mu'allaqa ngeen bàyyi ko fa tadaruha kal mu'allaqa loolu li lay tere mu ne kon wala tumsikuhunna bu leen leen téye nag diraara ndax lan ngir lor leen li tented wu ngir ngeen jalgati daal li nga xamante ne nii ci seen kaw ñoom ñakk juste ak ñoom tey jalgati nga xamante ne mooy attey borom bi tabaraka wa taala mu ne wa man yafal daalika képp koo xamante ne nii nag moo def lii nii nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala di tere de faqad zalama nafsah góor gu du ko def nga xam ne boppam la tooñaa voilà jàpp fi di jaay monsieur le tortionnaire yow gi nga xamante ne yaay daal ki nga xam ne mbugalaate te amoo ci kenn koo koy jëmale lu dul sa soxna yeeg ñoo ñële di ko doxlanteeg moom nii suñu boroom ne sa bopp ngay kooku de boppam la tooñ mu ne wala tattaxidu tarakki te kooku bi muy def lool lay jàppe laaya yàlla yi lii boroom bi di tere noonu la def wala tattaxidu mu ne ta bu leen jàppe ayatillaahi laayaay boroom bi tabaraka wa taala yii mu wàcce fii huzwa def ko daal am am po daal sujet lewu def ko loo xamante ne nii di ci moke daal di def di ci fo di ci yow parce sa penchant sa bakkan amaara bi suu di nga xam ne bakkan bi lay digal lu bon naan vengé wul ci moom de non yow kay fii mu ne jekku nga ko waaye na yëg sa dangar voilà yow nag ngay def noon ay fase ba kii ba ibdam yi waa jeex nga ne jëlaat naa la ngir ren ngir rek gin koo mettital suñu boroom nekk bu leen def lool ku def lool tooñ na boppam te bu leen jàppe sama laaya yi def ko am fowukaay wazkuru te dee leen fàttaleku tey tudd ni'matallahi xéewalu boroom bi tabaraka wa taala aleykum bi mu def ci yéen ñépp wa ma anzala aleykum min alkitab nii xéewal gu rëy gi nga xam ne moom la ak li mu wàcce ci yéen minal kitaab yi jóge ci téere bi di alquran wal xikma ak xam-xam yu yaatu yak atte yi ci ne ak yi nga xamante ne nii moom moom moom lañ leen ci génneel ya'idukum bi suñu borom da ko wàcce ci alquran leeral ko fi génne xam-xam yooyu ci sunna ak yooyu yëpp ngir mu leen ci waare ba ngeen dund dund social bu normal ngeen bañ fee nekk ku nekk di kale moroom morom di di di di di mettit loo sa morom ci yooyale wattaqullah tanak yéen góor ñi wala ak yéen jigéen ñépp bokk yéen ragal seen borom tabaaraka wa ta'ala ak ay mbugalam bu ngeen doxalu lim wax fii wa'lamu te na ngeen xam ne anna allaha kene borom bi tabaaraka wa ta'ala bi kulli shay'in ci lépp rek alimun lu ko xam la de léegi nag laay bii ci tegu nag mu ngi wax loo xamante ne nii ku mel ni al imam al Buxaari rahmatullahi alayhi dafa solo ak al imaamu Tirmidi ak al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi ci gàttal mooy xadiis hadiisu seydina alxasan ibnu yasaar albasariyu rahmatullahi alayhi moo ko jële ci seydina maaqilu ibnu yasaar almuzaniyu rahmatullahi alayhi nga xamante ne nii saxaaba la woon taalibe la woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dama dama may sama benn sœur laa may sa ki nga xamante ne benn góor daal ci jullit ñi léegi nag waa ji daal di koy fase nag bi nga xam ne nag ci la idda gi jeex idda gi jeex de mu fase ko idda gi jeex jëlul ndaw si ba idda bi jeex mu bàyyi ko voilà léegi mu ne tëb léegi nag mooy kooku lañ la doon wax naan moo tax wa iza tallaqtumun saa fa balaghna ajalahunna bu ngeen fasee jigéen ñi ñu je ñu ñu ñu ñu jote seenu àpp seen seen idda nekkul mu ñëw ba ma de bu ma dee jeex na non mooy muy koy jegee si voilà maqilum nu yasaar radiyallahu anhu sayidina nee na moom waaye waa ji bàyyi sama sœur bi sa way ah fase ko ba idda bi jeex léegi nag mu présenté wu ginnaaw ba idda bi jeexee ak ñeneen ñëw ngir labat ko ngir ma may leen ko moom itam mu bokk ci candidat léegi nag bi nga xam ne ci la ñëw waa ji ma ne ko hé yow <laughs> yow ma yow ma may la soxna daal di lay may ab lal mooy koo xam ne man ngay dale ci moom daal di lay teral yow nga ñëw daal di koy fase <laughs> ba pare ñuy waxat waxati nga ñëw naan da nga koy labadat quoi wat naa ci yàlla laa wax du demee noonu jàllal fële waa yow yow doo am tus nga dul am ba dan laa wax dara laa la dul jox yow kii dootul dellooti ci yow ba mukk léegi nag nee na waaye nit la woon woo xam ne ci riwaay imam Bukhari bi mais nag wa kaana rajulan la ba'sa bi nekkoon na waajoo xam ne nag bon pas mal pas mal mooy amul luñ koy jame daal ci wàllu jikko waaye daal mooy moo mais mais mu xoole ba kii waaye yow alors daal mooy fase gi mu fanseur bi da ko mere en plus mu bàyyi ko noonu ba xeer yi jeex idda bi jeex muy dóoru ñëwaat quoi léegi nag nee na fekk nag man nag sama sœur bi daa bëggoon a delloog moom léegi nag nee na ma man ma wax ko lii comme que dama ne ko waaye yow dara laa dul jox léegi nag bi ma ko waxee loolu lële ne la lak suñu boroom tabaaraka wa taala nee ci la wàcc lii am na ci riwaa imaamul imaamul kii bi at-Tirmidhi bi moom moo gën a neex nee na waayow waa ji dafa ñëw mën a ko <laughs> naan daa bëgg a ndaw si te ndaw si it bëggoon na dellu ci moom mën ko yaa lukaan wayow way yow yow daal yow yow yow mooy yow lu malheur yow gi nga xamante ne nii kenn ginu laa ñàkk bopp jàpp ngeen ne daal yow mbir yi nii lay yombe daal ah yow ma teral la may la soxna nga ñëw fase ko wat naa ci yàlla dootul ñëw ci yow nee na nag suñu boroom xam ne a ah, ndaw si sama sœur bi bëgg naa dellu ci moom te moom it bëgg nañoo dellu nee na ci la suñu boroom wàcce laay bii nii moom lay wax mu ne wa idha tallaqtumun nisaa bu dee na da ngeen a fase ñi nga xam ne mooy soxna yi alhamdulillah fa balagna ajalahunna ñu daal di di jote mooy bii nag bii mooy ñu daal di dépassé voilà mooy ñu dépassé la nga xamante ne mooy seen idda ba parce que fekk idda bi jeexul comme liñ la waxoon ci laay bii weesu boobu moom waa ji moom moo taxoon ca axaqu bëlef wa bu'ulatuhunna axaqu di biradihin na boobalu bañ koy gis waxoon nañ la am na ci boroom xam-xam yu naan a axaqu nekkul moo gën a yey parce que amuñ kuñ koy xëccool voilà loolu la kon nag mu ngi noonale fii nag mooy ñu mooy fa balax naa jalahun na mooy ñu jote seen idda ba mooy nga fase leen toog ba yow ñetti xuru ya daal di ne ba jeex te jëlaatoo leen voilà loolu lay wax fii mu ne falaa taduluhun na léegi nag mooy gis nga alxuraan ni muy waxe dafa wax yéen góor ñi ñi bu ngeen fasee seen soxna yi ba pare mu ne falaa ñu matal jeexal seen idda yi falaa taduluhun mun na léegi muy wax ak awliyaaw yi ñi nga xam ne ñoom ñoo yor mbiru li nga xam ne mooy seen seen seen seen sœurs yi ñi nga xamante ne wala seen doom yu jigéen yi ñi nga xam ne ñoo leen mën a maye mu ne yéen ñooñu moom bu leen dox dugganteeg mooy bu leen def ay obstacle an yam keex na dox digganteeg seen sœurs yooyu wala seen doom yu jigéen yooyu yële ñu dencaat azwaajahunna dem delluwaat ak seen jëkkër yi ya ida taradaw baynahum bil ma'ruf bu dee na ñoom gërëm nañu ci njekk daal wa ta'ala di waare ci lay waare kan man kaana képp koo xam ne ci yéen minkum nekk na ci yéen yu'minu di gëm billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bésub mu mujj ba daalikum lii azkaalakum loolee de moo gën a sell ci yéen watharta moo gën a laab wallahu te borom bi ya'lamu moo xam wa antum te yéen laa ta'lamuuna xamu ngeen léegi nag Seydina Maqil ibn Yasaar radiyallahu ta'ala anhu wa arda nee na bi nga xamante ne nii nag ci la laaya bi wàcc nag ah ma ne waa kon baax na ma ne samaan wa ta'a ma ne samaan dégg li rabbi wa ta'a ak dopp léegi nag nee na ma woo waaji ne ko léegi may naa la ko mayaat naa la ko ta leeral naa la moo tax laaya bi al imaamu Tirmidhi ne lii moom aaya bu leer la buy wan ne wali yu moom farata la ci maye mooy tuteur femme bi manu la maye boppam sinon kon femme bi mas naa sëy lu tax kon moom moom suñu borom di wax naan jëg seen ñi leen mën a maye bu ñu leen leen maye buñ dox seen digganteeg ñu delluwaat kon lool bu manul woon a am bu dul woon ne lool farata la ci du am sens wallahu a'lam